ñu ñëwaat fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suuratul baqara bu ñu fàttale ko ci sunu suñu jataay bi ñu génn walillaahi alxamdu walminna agsi woon nañ gisoon nañu laayaab ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett fi nga xam ne suñu boroom ci la doon wax iddaay ñi nga xamante ne ñoo iddaay ñi ñu fase muy jigéen ñi ñu fase muy salaasata quru muy li nga xamante ne ñenn ñi ne mooy ñetti xayd mooy ñetti mbërëb lay <laughs> xaar am ñu ne noo loolu mooy mooy alathaar mooy jamonoy laab yi loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ba pare nag mu daldi wax am num leneen lum ci boole woon ñëwoon nag ni seen jëkkër yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo gine yey loolu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu naan lii du af du siixatu tafdil mooy du liñ naan moo gën a yey ndax lan ndax ñoom amuñ keneen ku ñu koy xëccool ndax bu dee nit ki dafa am soxnaam daal di koy fase benn fase mooy ne fekk idda bi jeexul soxnaam la léegi fekk si idda bi jeexul mën na koo jëlaat loolu kon bu nee axaq loolu tekkiwul ne moo gine yey waaye loolu amaana mën na koo tekki tamit loolu dëgg la waaye amaana mën na koo tekki mooy moom mu demal boppam ngir daal di dem bu dee soxna si daa dem ci <laughs> waajuram moom moo gën a dem wax ak ñoom ngir indiwaat ko waaye ku mu yebal tamit koo xam ne moo ko fay moo ko fay teewal ngir indiwaat ko loolu it baax na de léegi nag loolu la léegi nag ginnaaw gi kon gisoon nañu fii waxoon nañ la yeneen façon idday moom gisoon nañ ko ca suuratu at-talaaq mooy ka nga xamante ne nii mooy ko ëmb moom waxoon nañ la kooku moom du ñetti weer moom bis boo fasee benn soxna fekk mu ëmb léegi nag kooku moom fekk ëmbiwul loolu mooy <coughs> mooy iddaam <coughs> alhamdulillah waaye am na ñeneen koo xamante ne nii gisoon nañ ko tamit mooy ndaw soo xamante ne nii nit ki daf koo tag <coughs> waaye wéetuñu do sëyul ak moom masuñoo wéet masula dugg ak moom masula wéet ak moom mooy comme ñu may benn waaye boo xamante ne nii moom Italia la ne ñu may ko soxna soo xamante ne nii mu nga mu nga mu nga Louga waaye moom dañ ko koy may moom mu ngi fii ndaw saa nga fële léegi moom mu fase ko ci diggante bi kooku moom amul benn idda bu muy tàpp ndax mu bu muy jàpp te lool gisoon nañ ko ca suuratul ahzaab ba suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax naan yéen ñi gëm yàlla ida nakaxtumul mu'minaat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun famaa lakum alayhinna min iddatin ta'tadduunaha neen ñi <coughs> gëm yàlla bu ngeen dencee way ngëm yàlla yu jigéen yi ginnaaw gi ngeen fase leen laata ngeen di ngeen leen di laal mooy ngeen di joteek ñoom di wéet ñoom ak lépp luy wane ak jote daal loolu amul amu ngeen ci seen kaw ñoom benn idda buñ li boo xam ne moom la ñuy jàpp kooku moom bu ñu ko fasee kay jeex na voilà moom bu subaa mën naa de keneen mën na koo denc voilà kooku moom amul idda loolu lu leer la léegi nag insha allahu taala ñu war a continuer ci laaya bi nga xam ne moo ci tegu baada a'uudu billahi min alsheytaani irrajim suñu boroom ne attalaaqu marratan fa imsaakum bi maaruufin aw tasriixum bi ixsaan walaa yaxillu lakum an taaxuduu mimmaa aataytumuuhunna shay'an illaa an yaxaafa an laa yuqiima xuduud allah fa in xiftum an laa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fi maftadat bih tilka xuduud allah falaa tactaduuha wa man yatacadda xuduud allah fa ulaa'ika hum alzaalimuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala mu ne at-talaaqu li nga xamante ne mooy fase de marrataani mooy fase daal ñaar la walla ndax bu njëkk comme li leen ci boroom xam-xam ni doon wax rahmatullahi alayhim nit ki da doon fase rek di dem walla suñu boroom nag ne mbir mi ñaar la mooy lan yow ñaari bal nga am bés boo fasee takk benn soxna fase ko benn yoon mooy da ngay jàpp même bu dee ne jëlaat nga ko fekk idda bi jeexul moom mën nga ko jëlaat ndax sa soxna la ba léegi loolu ñu jàpp ne nga jëlaat benn ngoo nga fasewaat beneen yoon ñaara ngoog gis nga nag mooy ñaar yooyu moo am gis nga boo fi fasewaatee mooy ñaar yooyu ci nga mën a talaaqul raj'i mooy bi nga xam ne da ngay fase ba pare mën a delloosiwaat femme bi mooy fay liñ ko waat loolu noonu ci ñaar kese la mën a nekk waaye gis nga boo ko waatee fasewaatee ñetteeli yoon loolu mooy sànni sa sànnim tàccu dem na mooy yow du toute façon jeex na mooy idda bi muy def c'est pas que yow pour léegi diggante bi sa soxna la de non jeex na jeex na jeex na c'est pour moom lool ak jaamu yàlla la ak tamit bu dee ne ëmbul entre temps ak loolu le loolu waaye après keneen a koy takk te loolu dina ko leeral ci kanam léegi nii insha allahu kon mu ne talaaqu li nga xamante ni moom de mooy ak passé de marratani ñaari bal kese la ñaari yoon kese lay doon de fa im imsaakun léegi nag bu ngeen da ngeen a fase mooy fase benn waaw léegi nag soit ci diggante boobu lii wa mën a am fa imsaakun boo fasee soit après mooy mu nekk ci idda bi nga téewaat sa soxna bi maaruufin ci njekk aw tasrihun wala daal nga yeewi ko waaw waaw yebal ko bi ihsaanin waaye ci njekk nooy lislaam lii la xam quoi en tout lii la alquran ak sunna di jàngale kanta façon fase yi ngay gis fase yi rajaxe kii yi du waaw daal di toj kaas yi bule bool yi kaj bool yi daal di kii fii yuuxu fii voilà la prochaine fois tu vas le ay yu mel noonu kii génnal je ne veux plus te voir yooyu yépp yëfi shaytaane la loolu moom ak topp li nga xam ne sax mer ak yooyu waaye loolu du daraay diine mu ngi noonu la waxoon nañ la seydina wa mawlaana alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom bu ma soona fase benn jigéen mais danga naan mais xanaa kii mu fase moom day sëyi tellement da koy defal ay di jox ko alal yu bari yeg ko mel ni kuy sëyi de te kat da ko bàyyi kon nag loolu mooy li nga xamante ne ñooñu humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala tànn moom moo leen yar taku mu yar doy na kon nag mu ngi noo nele kanta bu dee ñun ay hybride lañu bëgguñu nee nañu ay jullit lañu waaye daal daal moom dañuy wàllik ay ay doxalin ci wàllu sëyëg wàllu euh, société feneen waa léegi nag luñ ci jële nañ ko nañ ko jàpp aywa kon nag mbir yaa ngi noonu le kon mu ne fa im saakun suwaa daal boo fasee yow nga daal di mooy bu nekkee ci idda bi nga jàppaat sa soxna balaa idda bee jeex bi <coughs> bi maaruuf ci njekk aw tasrihun wala rek nga daal di koy yeew yi wala bi ihsaanin mooy tamit ci njekk daal <laughs> voilà mooy nga bañ nekk <coughs> nga bañ koo fayle voilà bu nga bàyyi bu idda bi jeexee nga ne ko waa léegi baax na mu daal di dem loolu loolu la voilà wala rek am ñu ne mooy mooy euh, nga def ko ñetti euh, fase kon mu jeex voilà nga bàyyi ko mu daal di dem loolu ñaari wax yooyu yëpp yu ñu wax la mu ne walaa yaxillu lakum te daganul ci yéen yéen góor ñi an taxudu mimma aataytumuhunna shay'a daganul ngeen di jël ci li nga xamante ne nii moom ngeen jox seen soxna yi ci seen can shay an dara fase leen ba pare naan leen hé indil leen ma léegi nag non tu ne vas pas partir comme ça léegi nag xam nga lan moo xewa léegi nag yow la ma la joxoon foog nga daal di ma koy rembourser suñu borom ne déedéet wala la lakum loolee daa lay na daganul daganu leen de an taxudu <laughs> ngeen di jël mimma aataytumuhunna ca la nga leen leen joxoon ca can shay'an dara amul nga naan rembourser voici ay wa avant de sortir laa wax fais-moi un chèque le plus vite possible ay wa na gaaw léegi lool nag moom dafee demewul noonu de voilà léegi nag bi nga xamante ne nii loolu suñu boroom kon loolu da ko xaamal ne loolu daganul nag daganul ngeen ci jël dara illaa lu dul ay yaxaafaa ñoom ñaar ñu xam am na ci boroom xam-xam ñu ne yaxaafaa fii du ragal de mooy ñu li ëpp seen njortu daal jege ak xam lu dul ñoom ñu xam ne allaa yuqiima xuduudallah gëne ñoom ñaar daal di des ci li nga xamante ne mooy sëy bii moom sincèrement non des ci sëy bi moom sincèrement buñ ci newee jigéen ji àq yi nga xamante ne nii moom la amal soxla gi boroom këram ah ragal na ne daal moom te li mu ëpp njortam mooy du ko matal te ndaw si te bu te bu góor ki bu boobaa moom jàpp na ne ah man bu demee noonu man itam dinaa jalgati cay mbiram ah man je ne serai pas juste dootuma nekk koo xam ne damay jub envers ndaw si ah léegi nag bu ñu xamee loolu ci seen bopp waa bu boobaa ndaw si bëgg a génn ci sëy bi <laughs> loolu lay wax fii ne voilà ba mu des loolu bu dee ne loolu la nag waa bu boobaa ndaw si mën naa joxe li nga xamante ne mooy ne man daal can nga ma joxoon laa lay jox ngir génn ci sëy bi bu waa ji d'accord à condition waa ji d'accord sinon bu loolu xanaa ku mere sa jëkkër rek daal di tas sab sëy voilà ne man daal dégg naa ne kon daal yow naa la joxaat cam nga ma joxoon après man ma sumneeku ci sëy bi ba mu set dañ naan la non non il faut moom mu daal di nekk koo xamante ne nii moom day ndaw si da kiy bokk nu mu tudd voilà waa ji da ciy d'accord comme ni nga xamante ne nii moom la kii doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne nii noonee la wax bi nga xamante ne da la doon wax Saabit ibn Qays ibn ibn qays ibn shammas radiyallahu taala anhu wa nga xam ne soxnaam si dafa ñëw ne ah man de saabit borom boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim daal di nañuy wuute soxna soosu mooy kan wala loolu taxu ñoo jóg walillahi alhamdu wal ne man daal saabit ah ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man de saabit ah jamew ma ko ci diineem jamew ma ko tamit ci ay jikkoom de waaye daal mooy moom bon saabit daal moom daal àgg na moom bañ na ko bañ goo xam ne te nag du affaire jikkoom wala loolu daal li gënoon daal moom day ragal def ci sëy bi def loo xam ne daal jaaduwul lu borom bi di tere yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko est ce que pare nga ngir tool ba mu la joxoon ba mu lay denc nga delloo ko ko mu ne waaw pare naa delloo ko ko kay léegi mu daal di woolu Seydina Saabit radiyallahu taala anhu wa arda daal di koy wax ne ko ndaw si di lii la wax est ce que d'accord nga jëlaat tool ba tam wàcc ko mu dem mu ne waaw loolu mooy alxulu loolu nag la suñu boroom di wax fii ne bu dee ne illaa lu dul an yaxaafa ñoom ñaar ñëpp ñaar ñiy sëy daal ku nekk daal la ëpp ci sa njorto ta nga xam te jàpp daal ne ah ñun de jàpp nañ ne allah yuqiima duñu mën a taxawal daal xuduudallahi daal daal di des ca dëxalu yàlla ya ngam ne bu ñu ko nañ ko respecté cib sëy ah ak ku nekk daal jàpp naa ne man dootuma ko mën a respecté ti mu ne waa bu dee boobu ndaw si bëgg génn ci sëy waa